بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم kon Musaa Njubu di daal di tontu ki nga xamante ne di leeralal Seydina Sulaymaan mi nga xam ne keroog bi mu toogee daal di seetlu xool yoolaat troupe bi xoolaat mbooloo mi ko wër muy jinne yéeg nit ñéeg picc yéeg yi nga xamante ne rab yi di romb mu xool ne ndekete yoo mu seetlu ne haa waa hudhud moom moo lan moo tee ba gisuma musaa njubu wala musaa njuburi waxoon la wax ne dinaa ko mbugal mbugal mu tar bu fi ñëwee wala ma rendi ko wala boog moo ndil ma përëw muy laywu leer léegi bi mu toogee as tuut rek lu yàggul mu daal di agsi ne ko daal dinaa wër àgg naa foo xam ne àggoo fa te maa ngi la dikke dëkk ba ñu naan saba muy foofu nekk ca suufu yaman ca yaman bi na bay ndaale naa la xabaar yaqiinin bu leer xabaar boobu nag lañu Musaa Njubu waroon a wax tey mu ne inni man Musaa Njubu mi wajattu fekk naa fa imraatan benn jigéen foofale ca saba tamlikuhum moo leen jiite de mooy seenub reen mooy seenub buur bu jigéen wa uutiyat moom nag hee du buuru falaa falaa dee wa uutiyat jeex nees ko dee min kulli shay'in ci lépp rek walaha arshun azim te am na nag benn trône benn daal di gàngu naay azimin boo xam ne bu rëy rëy la yor léegi nag lii da ciy wane mooy mooy li nga xamante ne wa utiyat min kulli shay mooy ne mooy am boo xamante ne de toute façon lii moom maxsuus mooy ne lu général la mais joxuñu ko ci lépp lépp lépp lépp mooy ndaw si nii muy buuru Saba nga xam ne mooy Balqiis la tuddoon radiyallahu taala anha wa ardaha kon nag mu mooy lépp loo guur ab buur soxla rek ci ay ay ay ay ay jumtuwaay waaye ay soldat waaye ay am amak yooyu borom bi daal dina koy jox mu ne wajatuha mu ne man nag mii di Musaa njubu ba léegi mu ngi wax ak Seydina Sulaymaan di ko defal li nga xamante ne alayhi salaam contrat bi ba la mu jële fa léegi nga xam ne mooy sabadee mu ne wajatuha fekk naa seen buur boobale nag bu jigéen boobale wa qawmaha ak ay ñoñam ñamu jiite yasjuduuna li shamsi ñoom de jant bi lañuy sujootal min dunillahi wallif borom bi tabaaraka wa taala mooy ñoom jant bi lañuy jaamu de comme ñi nga xamante ñii dañoo bokkoon ak ñi nga xamante ne mooy sorewuñu woon ak gaa yi doon doon jaamu ne añ safara su sell si sa waa waa Perse ya ñii nag moom jant bi lañ doon jaamu bàyyi fi borom bi mu ne wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum shaytaane daal di leen rafetal seen jëf ya mooy lii nii moom nga doon laaj ci jadaay ba le weesu non bi suñu borom tabaaraka wa taala doon wax ne ñi nga xamante ne nii moom moo leen le moo leen sa rafetalal li nga xamante ne nii mooy seen yu yées yi mu ne mooy ci ñeenteelu laaya ba nim naan ñi nga xam ne innal ladiina laa gaay nga xamuñu gëmuñu ci àllaaxira zayyannaa lahum a'maalahum daal dinañ leen taaralal seen seen jëf ya fa hum ya'mahuuna ñu cay déngi déngi di ca wëy nekk ñoo xam ne ci ëlumu lañ mooy du lii nga ma doon wax naan ma waa man dama déggoon alquran naan wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum loolu leeraloon nañ la ko ne seytaane mooy ki leen taaralal seen jëf yu ñaaw yi fa saddahum kon Musaa njubu di wax ñoom ba léegi ne kon nag fekk naa leen daal ñuy jaamu leneen lu ñuy jaamu jant bi bàyyi fi wa borom bi tabaaraka wa taala sheytaani nag daal di leen taaral seen jëf ya fa saddahum mu daal di leen dëddale ani sabili ci yoonu li yoonu jubbi di yoonu lislaam fuhum ñoom laa yahtaduuna ñoom gindeeku wuñ de allah yasjudu musaa njuboy wax ba léegi de wala musaa njuburi mu ne allah yasjudu moo lan moo tere woon ñuy sujootal day jaamu lillaahi ñeel borom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala alladi mi nga xamante ne nii yuxriju moom mooy moo génne alxama ah, yi nga xam ne moo nëbbu fi samaawaati ci asamaan yi wal ard ak suuf yi mooy li nga xam ne mooy jóge ci nëbbu jóge woon ci biir asamaan si di wàcc muy taw bi ak xéewal yi moom moo koy wàcce waaye wal ard li nëbbu ci biir suuf gàncax gi ak yi nga xam ne xéewal yi ci ne moom borom bi moo koy génne wala moo leen tere woon ñuy sujootal koo kële te di ko jaamu wa ya'lamu ta boroom boobu mooy ki xam maa li nga xam ne tuxfuuna moom ngeen moom la ñuy nëbb moom ngeen di nëbb yéen jaam yi wa maa tu'linuuna ak li nga xamante ne nii moom la ñuy feeñal allahu boroom boobu nga xam ne ñoom de moom la ñu a jaamu man maa koy wax man Musaa Njubu wala Musaa Njubu di allahu boroom boobu de mooy allahu mooy boroom bi laa ilaha amul benn buur bees war a jaamu ci dëgg illaa huwa kudul moom rabbul arshil azim mooy ba borom gàngunaay gu rëy ga sori naa gàngunaay gi mu tudd léegi ci Balqiis shattaana ma shattaana waaye ko soree léegi nag bi mu waxee nii moom mi nga xamante ne mooy Musaa Njubu wala Musaa Njuburi di Hudhud Seydina Sulaymaan déglu ko ba mu wax gis nga njiitin nii la bu nit ji wax doo dagg ay waxam muy wax parewul nga couper ko ak koo ma ne doon gis nga ñoom ñooy jàngale teggin yi gën a mat ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam neewul way picc mi bopp bu ma fontoo way xoolal maa ngi fekk jinne yeek nit ñeek ñépp ñépp kilifa yépp ñépp wër ma may kii moom mu ñëw di expliquer di wax wax yii waxu ko lool dafa déglu ba mu pare mu ne qaala mu ne ko moom seydinaa sulaymaan alayhi salaatu wassalaam sa nanzuru dinañu xool asadaqta ndax yow musaa njubur mi li nga wax nii la demee lu am kunta walla bokk a dangaa bokk minal kaadimiina yi nga xam ne ñooy wax lu wuteek li xew idhab kon nag comme que yaa ne jóge nga foofale idhab demal yóbbul bi kitaabi sama bataaxal bi hada bi mu bind benn boo xam ne ab leetar ab bataaxal daal di koy jox nag ne ko demal ak moom fa alqihi boo demee ba foofu ba seen seen pare ba foofale ca saba delluwaatal foofu la nga sànni ko ilayhim ca ñoom ma ginnaaw gi tawal tawalla mooy na nga na na nga dum na nga na nga wane gannaaw tuuti mooy foo xam ne soriwul anhum nga dellu jóge foofu ñëw fantur après yow nga xool maada yarji'una ana lan la ñuy xool ana lan la ñuy delloo lan la ñuy tontu ci sama bataaxal boobale nga xamante ne nii moom laa leen yónnee kon nag loolu la ko wax xaalat léegi nag ba bataaxal ba àggee mooy alxuraan di ñu wanal ne ba nga xam ne ci la bataaxal ba àgg Musaa Njubu wala Musaa Njuburi daa naawaat ne fiiw daal di dem dem fi nga xamante ne nii mooy saba yónni daal di sànni dem ba foofu nag sànni fa bàyyi mooy dafa sex mbir mi dem ba foofu daal di ko fay sànni nag fi nga xam ne mooy ci biir palais Balqiis ba mu daal di jël te bataaxal ba ñu daal di koy jël ubbi ko gis xaalat kon balkiis ne yaa ayyuhal mala'u muy buurub saba ee yéen mbooloo mi yéen kilifa yi yéen ñi nga xam ne mooy les dignitaires yéen ñi nga xam ne yéen a li nga xam ne mooy mooy mooy mooy réew mi dig mooy mooy nguur gi fii nii ci saba fii nii yéen da yéen laay waxal inni man ulqiya ilayya kitaabun karim sànni nañ fi man de man balqiis kitaabun ab bataaxal boo xamante ne nii karimun bu tedd la de innahu te bataaxal boobu mu ngi ubbee nii mooy en bi mooy lii la ubbee min sulaymaana mooy ñu ci bind que ne lii de mu ngi joge ci ku ñu naan sulaymaan wa innahu te moom moomu moom mu ngi tàmbalee bismillahir rahmanir rahim bataaxal boobu mooy bismillahi rahmaani rahim la njëkk a bind daal di bind min Sulaymaan mooy ne bismillahi ci turu borom bi arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahim mi fees mi nga xam ne yërmandeem daa yaatu moom lay tàmbalee lii mooy sunnaay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ba mu doon bind ay lettre di ko bind ñoom Qaysar mu ngi César di nga xam ne mooy le César byzantin di ko bind di Kisra di malikul Faris di buuru Perse yi waaye Muqawqis mi nga xam ne moo jiitu woon al Iskandariya nga xamante ne ñoo ñëpp bi mu leen doon bind ay leer ak ñoom al Harith ibn Abi Shamr al Ghassani balaku ñëpp bu bind tout le temps da doon commencer bismillahir rahmanir rahim bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom la yërmandeem yaatu lay tàmbalee min Muhammadin téere bi bataaxal bii mu ngi jóge ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad abdullahi wa rasulih nekk abdillahi wa rasulih jaamu borom bi tabaraka wa taala tey ndawam ila Qaysar wala ila Kisra azim wala azim Faris noonu la doon ubbee li nga xam ne mooy bataaxal yi te moom la Seydina Sulaymaan daal def nii loolu kon nañ leen roy ci loolu le loolu mooy sunna luuteeg moom du sunna bàyyil mu daanu wallahu taala a'lam kon nag mu ne kon Balqiis ne kon lettre bi lool la de bismillahi irrahmani irrahim ba pare ci min Sulaymaana mu ngi jóge ci kañu naan Sulaymaan alayhi salaam lan moo nekk nag ci biir lettre ba mu ne allah ta'alu alayya ci biir lettre ba kat mu ngi fay bind ne bu leen rëy rëy lu sama kaw de bu leen kawe kawe lu jàpp nguur gi leen borom bi jox ba ngeen foog ne yéen féete ngeen kaw ëpp ngeen man ngeen maa nott ëpp ngeen ma doole waxtu nii taman Sulaymaan li ma leen di wax ci bataaxal bi dikkal leen ma nu mu gën a gaawee muslimiina ñoo xam ne dangeen di wommatu nekk ay jullit lii lañ la doon wax ne la yonent yi masa jaar yépp ci lislaam lañ doo woowee moo tax Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ne waqtuuni te ngeen dikkal ma muslimiina ñekk ñoo xam ne da ngeen di wommatul pour man waaye ngir boroom bi tabaaraka wa taala waaye ba nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ne mooy gisut boroom bi mooy xool waaye borom bi ci mbindeef yi te moom mooy xéewale doon agsi ci ñoom ci moom la ko borom bi doon jaare ndax moom la def seen intermédiaire diggante moom ak ay ñoñam mooy yonent bi mu yónni woon ci ñoom mu leen di jottali li nga xam ne mooy bataaxalam yi waaye li mu namm ci ñoom ak li mu leen di tere moo tax mu comme que ba mu boroom bi nag mooy nag bés boo ko toppee ñëw wommatul ko mooy wommatul sàkkul nga borom bi tabaaraka wa taala nag bi nga xamante ne nii nag loolu la Balqiis wax mu ne qaalat mu ne yaa ayyuhal mala'u lii de moo nekk ci biir bataaxal bi kon nag yaa ayyuhal mala'u eh, yéen laa ut assemblée yéen assemblée bi yéen ñi nga xam ne yooyu kilifa yi aftuuni fii amri jox leen ma li nga ubbee leen ma ci seen si sama mbir nii mooy jox leen ma ci seen xalaat laay xaar xalaat lan ngeen may jox comme xalaat ci mbir mii ci lettre bi ndax